fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu saalis fi al adabi wal fadaa'il walaw in ta'azzara alayhi qaada mustaqbila alqiblati yad'u saamada ay saatan muftakiran wa yadhkuru duna dtijaa'in mithla mayti yaqbaru yuqbaru kon sëriñ bi radiyallahu anhu lii jàngoon nañ ko bii weesu waaye waxtu yi moo ñu mooy ñaareelu bayt bi ñaareel bi ne woon waa bu dee gàntal na na toog jeeg ci jàmmarloo xibla bi jublu xibla bi waaye ya di ci yéene yàlla yadu mu ngay ñaan as-samada borom bi nga xamante ne nii di ko dagaan moom lañu mooy borom ki nga xam ne moom lañu ñu moom la ñu soxlaal ay mu ne saatan waa fii la ñu roojal mu ne lu mu dee dee na nekk ab waxtu boo xam ne muftakiran dina ci nekk di xalaat ci boroomam boromam wa yazkuru muy tudd boroomam di ko defal ay azkar di ko fàttaliku di xalaat ci mbindam néeg yooyu duuna tijaay mu a duuna mu bañ a nekk koo xam ne di nelaw misla maytin yuqbaru mel ni koo xam ne dafa faatu ko ñuy suul waaw mooy bu mu fi nekk bu mu bëjën day nelaw mais xanaa lii lu mu ndaw ndaw ndaw war naa man lii jekki quand même ut benn waxtu waxtu même lu mu ndaw ndaw ndaw saa boo xamante ne nii di nga toog jàmmaarloo xibla bi quand di dagaan sa boroom ah di fàttale ko ci mbindam mi waaye di ko tudd nga bañ a nekk ku xaran tëdd mel ni koo xamante ne nii ab néew la boo xamante ne moom moom suul ko kesee ci des mu ne fa kullu man xubba ilaahihi daa wa anhu yarqudul layaaliya maa fa kaadibun kama li daawuda salaam awxaa alayhim salaatu wassalaam mu ne ndax fa kullu man képp koo xamante ne nii xubba ilaahihi daa day wootewu naan dafa sopp boroomam moom laa moom moo sopp waaye loolu la wax de di ko wootewu fu ne waaye wa anhu yarqudul layaaliya maan wëllif boroomam bu guddi jotee mu bàyyi boroomam fee du fexe daal di jóg di munaajaat ak moom déeyaal ak moom di ko jaamu di ko toroxlul defu ko mu bàyyi ko nekk fi yarqudu di nelaw al ba guddi yépp maan boole ko boole guddi yépp lay nelaw du ci ba dara amul dara loo xam ne dina ne lii ah, naa ko consacré naa ko ja naa ko defal ngir sama borom yoo xamante ne nii yoo xam ne ay sa daa yoo xam ne ngir di ci jaamu sama borom ci ay nawaafil ay awraat ak yu mel noonu yu may def di tudd borom bi di fàttaliku mu ne ki wax loolu moom di woote lii ba pare di defee nii kooku fa kaadibun aji wax lu wuteeg li am la kamaa kem ni nga xamante ni nii li daawuuda ñeel na daawuud aw xaa la ko wax yoo assalaamu yàlla mi nga xam ne mooy jàmm daal dina koy wax yu moom seydinaa daawuud alayhimu salaatu yal na moom ak yonent yépp yal na jàmm ni borom bi tabaara julli borom bi tabaaraka wa taala nekk ci ñoom wassalaam ak ay sëlmalam voilà mu ne wa minhu fi xikaayati laxbaari mujaradul inkaari wa i'tidaari kon wax na la lële këne boo fi wootewu dara hein naan dangaa sopp yàlla tase yow yow amul boore woo ko ci sa programme guddi lu dul xaral ak def yëfi futilité ay yoo xam ne amulal benn njariñ sa borom doo ko suur ci dara kooku moom comme li suñu borom mi nga xam ne mooy aji jàmm ji daal di wax yoo Seydina Daawud alayhi salaatu alayhi wa ala al anbiya ala ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaatu wassalaam mu ne wa minhu léegi nag ñu ngi woon lañ doon gis nga parenthèse bi ni mu guddee <coughs> ma la ah wa minhu ñëwati na de ma la waaw waxoon naa la gis nga ba mu waxee ci wàllu euh, ba mu doon lim yi nga xamante ne nii. ñooy yi lay yi nga xamante ne nii ay gàllankoor la yi tax ñu dàq la ci bis bi nga xamante ne nii mooy bisu ihsaan jëm ci borom bi tabaaraka wa taala li tax yow nga am loo xam ne dañ lay dàq ba pare daal di lay yiir gis nga fa ñu mujj woon gis moo doon lan mooy fa nga xamante ne nii ca la doon wax ci ngëneelu li nga xamante ne mooy naafile yi voilà mooy muwaadabatu insaan bokk na ci nit ki dooxoon na ne bokk na ci problème yu rëy yi nga xam ne day tax ñu dàq la daal di lay yiir mooy saxu mooy takkoo nit ki ala tarki qiyaamil li ci bàyyi di taxaw guddi léegi nag ci noonu ci lañuy ñëwoon guddal li fi jàll yépp di wax ci gëneelu euh, taxaw guddi waaye ci gëneelu lan ngëneelu non seulement taxaw guddi waaye ngëneelu lan mooy lay may ba nga man cee taxaw ak yi nga xam ne ñooy gàllankoor yi ndax doo ko man léegi nag foofu la ñu nga ca yemoon foofu la ca numéro 23 bi léegi nag muy dikkaat ci yoo yële nga xamante ne mooy tax bu ko cam si te tegee defee mooy tax kook moom kooku moom du toute façon bi ci defee dara suuf adab la adab la ñàkki teggin la kay tax ñu daal di koy xañ daal di koy daq kon nag mu ñëwaat ci yooyu ne wa minhu bokk na ci fii xikaayatil axbaar axbaar yi ci nettali xamante ne ñooy fóore yi xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam rahmatullah alayhim wa radiya anhum mooy lan mujarradul inkaari wa mooy yow yow di di di weddi kese génn koo xam ne tegoo ko ci dara ju summeeku wécc la mooy teguwul ci dara amul sax nga ne boo kii lim def daa wuteeg sunna wax déedéet non non da ngay weddi rek yow lu ñu la wax nga weddi wanti daal di uti ngànt yoo xamante ne lu ñu wax nga ne non non non yow jaamu yàlla bu taxaw foog nga uti ngànt quoi yoo xam ne mooy tax doo ci def dara kon mujarratul inkaar yi mooy 4 wal wanti daari mooy 25 mooy fukk beeg juróom waaw. luñ la wax gis nga sëriñ bi li muy wax mën na doon fa intaan dara bu dee lii gàntal nga ko dem nga ba jàpp ne manu la ne defal lii loolu nag mënoo ci dëkk boo ci dëkkee noonu. mooy loolu suufu adab la jaamu yàlla bu ñu la wax nga ne nga ne waaye am naa ngàntam yooyu ba pare nekk mujarradal inkaar yi yow luñ la wax nga ne loolu man danee walla luñ la wax rek nem ne lii yooyu lii nga naan man danee daaw mu téye ko xel quoi yeneen tamit saa saa demee nga ne loolu manu la nee ci lu wér nga ne waaye loolu manu la nee tegoo ko fen waaw wali yu sàngam sàngam non loolu man da nee ma ne waaye yow sa waay wax leen ma leneen. ci mbir yi dara lu dul nee nañu la Seydil Hadji Malick doon wax seen yi lépp mooy nee nañu xii la nee nañu lu mel noon day tax ñu dàqale ci bus bi na la saw ay wàccal ci ay teggin ndax fii du sa destination mu ne kon ñaar yaa ngoog mu inkaar mujarradul inkaar ak mujarradul i'tidar yooyu yëpp dara baaxu ci luñ ne nii rek nga gàntal daal di dóor say ngànt teg di sàkkuy ngànt fu ne mu ne wa minhu zinatun ma'a taqarrubi lil umara'i liqtinaasil mansibi mu ne wa wu bokk na ci ba léegi kii nga xam ne day tax ñu xañ la yiir la ba pare daal di lay dàq muy suu adab bu rëy ñàkk teggit fii nga xamante ne nii mooy adab yi nga xamante ne nii yu biire la bokk na ci ziinatun mooy ak taarul di taaru ma at bi yow daal di paraître sa biti di taaru di sol yére yu rafet di defar sa nekkin sa biti ma at bi jëme ko lan di di jege jege di jege lil umaraa yi fexe di am ay ay ay ay ay ay carnet d'adresse di jege ñi nga xamante ne ñooy woy buur yi woy njiite yi ñi nga xam ne moo xam ay député lañ ay ministre ay président ngay fexe daal di taaru ngir lan di leen mën a jege loo fay ut liqtinaasil mansibi ngir man faa rëbb man faa amee ay ay poste yoo fay jële ak yoo xamante ne nii luñ lay jox yoo xamante ne moom ngay ndomboy tànk wala looy jële ca ñoom te daraay yàlla taxul mooy dem di jaay sa ndoxum xar kanam di jaay sa muru ak yëpp sa mbañum ruus lépp ngir lan ngir am li nga xam ne di leen jege-jege ñu ngir am ci ñoom loo xamante ne nii ay poste ak yoo xam ne yuñ lay sampal yoo xam ne moom ngay am mu ne loolu yeneen bokk na ci mu ne muy jeexal bu mujj baa ngi mu ne wa minhu da'wakal maqaamaati kada tasaddurun laha fara'il maxada mu ne wa minhu 26 baa ngoongale <coughs> kon biñ jóge wa ziinatun minhu ziinatun ma taqarrubi mooy 26 bii mooy 27 wa minhu bokk na ci te bu mujj mooy avant dernier bi da'wakal maqaamaati yow cam si gis nga boo fi nekkee di woote ay maqaama lu ñu wax nga jàpp na yow àgg nga maqaamay kawe di wax lu ñu wax rek yow nga ne yow jàpp nga sa bopp que ne di woote sax naan yow boobu xam nga turu yàlla boobu daa am ñoo xam ne ñoom la ko yàlla jagleel te man xam naa boobale di wan nit ñi que ne yow ci nga walla di ko wootewu mu ne loolu bokk na ci nga xam ne suu adab gu rëy la ñàkk teggin yi tax ñu daal di lay daq daal di lay wàcc bis bii nga xam ne mooy bu bisu ihsaan jëm ci borom bi tabaaraka wa taala dañ naan la sëy ñu yow itam man ngaa wàcc wootewu loolu fii ci nga xamante ne nii fi ñu jëm ngir suñu borom dong loolu waroo fi nekk di wootewu maqaamaat nag maqaamaat yu mu kawe kawe kooku du borom bi te ñun borom bi la ñuy ut kon nag ah la porte est grandement ouverte s'il vous plaît vous pouvez descendre du bus insha allahu taala kon wa minhu bokk na ci daawaaka sag wootewu almaqaamaati di woote ay maqaamaa ki galon naan maa kii maa xam lii maa man lii maa nekk fii pay sànka maa fay dem ak yooyu mu ne yooyu yëpp ay diiwaan fii laay dem ak yooyu mu ne loolu bokk na ci dañ lay dàq dañ lay yiir mu ne kadaanaka noonu bu mu jubaa ngi tasaddurun lahaa mooy yow di di di di ut loolu le waaw di fexe di présenté wu ngir am loolu le sa yépp mooy ngir ami maqaama voilà di wanewu di fe di feeñ ngir loolu lépp daanaka bu déggee ñu ne wér di kii ngir ami maqaama la mu nekk ci ngir am ko bu déggee sax ñu ne am na sëriñ bu koy joxe mu daal di taw foofu woote gaaw vraiment bëgg boo boobale boo ma ko mënee jox kooku mooy tasaddurun lahaa di wanewu di feeñ ngir lan am maqaama gi di def lépp di yulli dayo coonoom ngir am maqaama goo gële mu ne nag faraay daal di sàmmool al maxada jàpp waaye ba nga xam ne boo ci jàppee yii yépp dina tax nga daal di ci mucc ba mën a bokk ci ñi nga xamante ne nii adabu baatinin muy adabu zahir muy li nga xam ne mooy teggini biti biir moom da koy incarner loolu il faut nga man ko voilà kon faraay sàmmoo la almaxasa jàppuwaay ba kon foofee fii nii ci la fi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu daal di li nga xamante ne nii mooy wax ju njëkk ji ci wàll wi ci bunt bii nii ci lii lépp nag muy adabu zahir li nga xam ne mooy tegginu biti ak yu biir yépp moom man nañ koo tënke ci waxu kenn ci bon nitu yàlla yi radiyallahu taala anhu bi ñu ko laajee ci mbiru tasawuf ak yooyu mu da ngay nekk yi ci biti nii yow da ngay jëflanteeg jaam yi comme ni nga xamante ne noonee la la ko sa borom digale noonee la la ko sa borom noonu la ko yonent ba lay sa saam jàngalee mooy teggin yooyu la nga nga incarné ko di nekk ak ñoom di leen muñal di leen taxaw waaye tamit di di di muñ seeni lor